A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaah. Walillaahi maa fi samaawaati wa maa fil ard. Wa laqad wassaynaa allaziina uutul kitaaba min qablikum wa iyyaakum an ittaqullaah wa in takfuruu fa inna lillahi maa fi lsamaawaati wa maa fi l ard wa kaana allahu ganiyan xamiida suñu boroom tabaaraka wa taala mu ne walillaahi ñeel na borom bi tabaaraka wa taala dong maa fi samaawaati mboolem li nekk ci asamaan yi wa maa fi lardi ak li nekk ci suuf yi walaqad dëgg-dëgg soy naa daldi woon nañuy dénk alladina uutul kitaab ñi nga xam ne ñoom laa joxoon téere ñu jiitu leen fi ci yahuud yéen ñi nga xam ne ñooy karcaan yi min qablikum te jiitu woon leen fi yéen jullit ñi wa iyaakum waaye yéen ñii dénk naa leen an ittaqullah ngeen ragal seen boroom tabaaraka wa taala sori ay tereem tey làmboo ak li nga xam ne mooy ndigalam wayin takfuru gis nga nag bu ngeen suulee jëf daal di weddi ne dara lañ dul ragal yàlla li yàllay tere daal ñun ci la ñuy xoos li muy digle daal bu dëppook suñu bakkan ñu def bu ko dëppoowul ñu sànni fële yëgeen yëg ne fa inna lillaahi ñeel na boroom bi tabaaraka wa taala maa fi samaawaati mbooleem li nekk ci samaan yi wa maa fi ak li nekk ci suuf yi te borom bi tabaaraka wa taala nekkoon na te du dañ di nekk ganiyan ki nga xam ne moo woomal soxlawul seen ngëm gi de bu leen foog ne seen ragal yàlla gi daam lu ngeen koy yokku hamida soxlawul seen sant yi mooy ne loolu du ko yokku du ko wàññi dara moom sant na boppam bu yàgg walillaahi ba léegi de boroom bi tabaaraka wa la ñeel maa fi samaawaati mbooleem li nekk ca samaan yo maa fi lard ak mbooleem li nekk ci suuf yi wa kafaa billaahi boobu nag moom da doy na sëkk ki nga xamante ne nii moom la ngay wàkkirlu képp kuy wàkkirlu ak képp koo xamante ne nii day am ko muy jaamu di wàkkirlu ci moom di ko yaakaar boroom di tabaaraka wa taala moom de doy na ci sëkk sëkk sëkk sëkk mu ne in yasha in yasha bu ko sooboon moom boroom doobu tabaaraka wa taala yudhibkum dina leen fi jële yéen nit ñii di dund ayyuhan su yéen nit ñii nekk ci kaw suuf mu far leen fi wayati bi aaxarin indi fi yeneen façon nit ñoo xam ne ñooy dund wala sax ñoo xam ne du ñuy suuf si loolu ako yomb borom di tabaaraka wa taala wa kaana di nekkoon na te du di nekk ala daalika ci def lii mooy effacer fi li nga xam ne moom lañu naan l'humain nit xeetu ni dindi ko fi indi fi ñeneen ñoo xam ne ñoo dëkk suuf si loolu ala waay aka yomb wa kaana dhalika ala allah boroom bi tabaraka wa de capable na taman na loolu mu ne nag man kaana yuridu thawaba dunya mu ne képp koo xam ne yow lii la tax a jóg ta moom nga namm ta moom nga bëgg mooy pay mooy mooy payu allah àddina bu jege gii mooy li nga xam ne koom-koomu àddina am amu àddina kese moo la tax di yëngu kooku nga xamante ni léppam daanaka moom mooy yoolu yooleek àddina gii daal liñ fiy am ndax yëg ne fa indallahi sawabu dunya mu ne nekk na fa borom bi tabaraka wa li nga xamante ne mooy yooleek ak li nga xam ne mooy payu àddina mooy meññee nga xamante ne nii loolu la moo la tax a jóg loolu taxa rek la tax a jóg ak tóor-tóoram waaye waaye loolu yow mu nga fa borom bi waaye wal aaxira ak alaaxira kon borom bi am na lu ëpp lu lu suufe lii te doye di àddina kese lan moo tax ngeen jëw di di toppatoo àddina kese waaw comme lan doon wax rek wa minan naas am na ci nit ñi ñoo xam ne ñoom dañ naan rabbana atina fid dunya hasana jox ñu ca la suñu daal suñu àddina na baax àllaxira ñoom amuñu fa benn cër ndax boolewuñu ko sax ci seeni mbir te sax gëmuñu ko jàppuñu ko léegi tey nag boroom bi nee na man man bu dee àddina rek nga bëgg man àddina ak àllaxira lépp lu fay yiiw maa ko yor kon nag booy ñaan sa borom lan moo la tere nga ñaan ko ñaar yi mu ne wa kaana allahu te borom bi nekk na tudd dañ di nekk samiyaan aji déggaakoon basiira aji gisaakoon mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm da dëggal kuunu nekk leen qawwaamiina aji taxawaakoon bil qist ci maandu te ci seen lépp seeni wax seeni dox seeni wax ak seeni xaal ak lépp shuhadaa lillah ngeen nekk ñoo xamante ne nii dangeen di seede dëgg te yàlla kese tax di seede taxawaa koonu borom bi tabaaraka wa taala ci kaw suuf mat leen sëkk li ngeen war a doon mooy ay jaamu yàlla yoo xamante ne nii boroom bi tabaaraka wa taala à travers yéen lay jaarale yi nga xamante ne moom nga bëgg mu dox fii ngeen nekk ci kon nag shuhadaa ngeen nekk ñoo xamante ne nii ay way seede ngeen lillaahi ngir borom bi tabaaraka wa te lépp lu ngeen di def yàllaay tax walaw ala anfusikum ngeen di seede dëgg ngir yàlla même bu dee ne sax seede googu boo ko defee ci sa kaw lay këpp voilà mooy parce que bon affaire bi boo ko nëbbee mooy yow da ngaa duggee parce que sa mbokk la wala sa doom la moom nag amul dëgg nga bëgg ko nga bëgg a muur mbir yi parce que de wala sax yow sa mbir yi war laa dal lan moo tax nga bëgg sentence bi du la dal mu ne walaw ala anfusikum walaw awil walidayn wala sax bu doo dëgg joojee nga nar a seede bu naree dal ci waajur yi tamit ah noonu la de ah loolu mooy seede ji dëgg nag du neex wal aqrabin ak sa bu jege ñaale yi way yakun bu nekkee ganiyan yoo xamante ne nii ku woomal law faqira koo xamante ne sa mbokk yoo yële wala sa waajoo sa mbokk sa jege ñaale yooyu nga xamante ne nii <clears throat> moom la waajibu affaire bi war a dal sentence bi war a dal ah kooku nga xam ne moom nga war a <laughs> daal di seede waral ko bu dee daa nekk koo xamante ne nii ghaniya koo xamante ne nii moom de daa nekk ku woomal aw faqira wala ku ñàkk fallahu aw bihima mooy ñaar yooyu yépp ñoo ci yem wala boroom bi moom moo gën a yey ci ñoom ñaar kon nag yow seedeel te yàlla tax voilà fala tattabi'ul hawa kon nag bul topp bànneex de bu topp seen bànneex yan ta'dilu ba tax ngeen bañ jub ci li nga xam xamante ne nii mooy seede yi ngeen di seede waaw bu leen topp parce que moom sama waaj sama sama mbokk la te borom alal la nga ciy xool lool ba tax doo seede dëgg waaye bon sama mbokk la daa ñàkk quoi non bu ma seedee ci kawam ñu war koo teg daan yi dina metti te du ko man suñu borom ne ma ne loolu lépp ci yem mu am mu woomal wala mu nekk koo xam ne dafa ñàkk fallahu awla bihima borom bi moo gën a yey ci ñoom laa wax ma ne borom bi moo war a féete kaw yooyu yëpp yëpp considération booy xool léegi nag léegi voilà tattabi'ul hawa bu leen topp seen bànneex bay faral di favoriser <coughs> favoritisme li nga xam ne seen mbokk yi an ta'dilu tax du ngeen àtte dëgg te du ngeen wax dëgg te du ngeen seede dëgg wa intalu alhamdulillah suñu boroom tabaaraka wa taala kon nag mu ne wayin talu gis nga nag bés bu ngeen fi jéngalee mbir yi walla mooy di di def kii yow war a seede nga seede loo xam ne wuute nag ni mu demee de daal di jéngal mbir yi ngir daal mu mu daal di favorable daal di baax ngir sa mbokk ya aw tonrido wala daal ngeen du mooyu walla ne bon man daal dara laa dul seede parce que xam na ne bu seedee du baax fa inna allah yëg leen ne boroom bi ta moom moom moo jàpp ne du baax ndeke day baax kay walla looloo baax fa inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala kaana bimaa ta'maluuna xabiira moom de nekk na ci li nga xam ne moom ngeen di jëf noonee mooy ci bañaat nëbb si mooy sàcc film bi daal di jengal li mbir mi ni mu demee daal di sàcc film bi bu wax ko neneen nu demee wala nga ne man du ma seede te yow kese war a seede sinon boo seedewul yow ñu jël keneen lañuy ñuy jàpp alors que yow xam nga ne sa mbokk mi woo def mu ne waaw lu ngeen di def nag xam ne bala ne yaa ayyuhalladhina amanu yéen gëm seen boroom tabaaraka wa taala aminu dellu leen di gëm borom bi tabaaraka wa am ñu ne ñii mooy waa ahlul kitaab lay wax ne leen yéen ñi nga xam ne nee ngeen da a gëm téere yi jiitu woon waay waay aminu gëm leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam yi nga xamante ne nii ñoom moom laa leen wàcceel am ñu ne non non mooy ñi gëm yàlla rek mooy yokku leenu gëm ndax gëm yàlla moom kenn du doy te sax leen ci bu leen ci kenn mën a jógee am ñu ne noo naafiq yi mais loolu moom dina xaw a ko quoi mais naafiq yi mooy bu dee ci jumla bi mooy <coughs> en général ci jullit ñëpp comme que noonu lañ leen di considérer te noonu la ñuy woowe seen bopp waaw dugg nañ daal ci mbir mi mooy yéen ñi gëm moo xam ci waaxlul kitaab wala yéen ñii ci xamante ne nii mooy bi billaahi ci borom bi wa rasuulihi ak ndawam bii mu leen yónnee alayhi salaatu wassalaam wal kitaabi alladhi nazzala ala rasuulihi ngeen gëm alquraan yi téere bi nga xam ne moom la wàcce ci ndawam bii sallallahu alayhi wa sallam waaye waxul ne lislaam waxul ne yéen jullit ñi gëm leen alquraan weddi tawraat ak injiil ak zabuur déedéet mooy pa bi yi ñuy weddi mooy yi ñu fi gaay yor léegi yi ñoom paab yi yor ak yi nga xamante ne moom la daal di yor le le le le rabbin yor ci biir eg ci synagogue yahud bi yooyu ñun lañ gëmul voilà mais quant à liñ naan tawrat ak injil loolu yàlla wàcce na téere yuñ naan tawrat te gëm nañ leen loolu nag day wax mën a gëm leen kon li ma wàcce ci sama ndaw bii téere bi ma wàcce ci moom waaye wal kitaab yi waaye gëm leen téere bi nga xam ne alladi mi nga xam ne anzala wàcce na ko moom borom bi ba léegi min qablu lu jiitu woon alquran waaye na ngeen xam ne waman yakfur billah képp koo xam ne dafa weddi yàlla ak malaakaam yi alayhim salaatu wassalaam wa kutubihi ak téeréem yi wa rusulihi ak ndawam yi mu leen yónnee mu yonent yi alayhim salaatu wassalaam wal yawmil aaxiri ak li nga xam ne mooy bés pénc faqad waajooju de dalla sànku na dalaalan ba'iida cànkute gu sori goo xam ne dëppaat ko du yomb lii mooy lan lii mooy ponki ngëm yàlla moom la doon wax ca amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minuuna kullun amana billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil aaxir wala mu ngi noonu noonu kon nag mu nga rusulihi laa nufarriqu walla foofu laa nufarriqu lii mooy ponki gëm yàlla yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal dina ci xamal leneen muy al imaanu bil qadar xayrihi wa sharrihi daal di ñu ciy yokkal xamal ñu gëm dogal ba ca neex ak ba ci naqari loolu mooy ponk l'islam lool mooy ponk ngëm yàlla bokk kon nag lii mooy li nga xam ne mooy profession de foi wu jullit mu ne innal ladina dëgg-dëgg gaa yi nga xam ne amanu ñoo gëm summa kafaru ginnaaw gi ñuy weddi summa amanu ginnaaw gi daal ñu gëm summa kafaru ginnaaw gi ñu weddi mooy ñoom daal seenu ngëm mu ngi tegu daal ci liy féete seen kanam mooy fu intérêt yi jaar foofu la ñuy jaar bu seen jëmee ci wàllu way ngëm yàlla yi ñu daal dina gëm nañu bu demee ci côté yéefér yi ñu gañe jullit ñi wala vent bi daal temps yi moom nekk yéefér daanaka moo nekk ala moon gaa yi nekk ay mooy daal moom lan lañ ko nekk mooy naafiq yi nga xam ne muzabzabiina bayna daalik dañuy déngi déngi diggante lii rek mooy gëm yàllaa ko weddi tey ñu gëm nañ balaa ngoon ñu weddi balaa suba ñu weddi kon nag loolu la moom la yonente mi alei satu salaam doon wax te hadis boobu naan naan naan ay <coughs> naan fitna yi nga xamante ne nii yu yu yu comme daa mel ni dogu guddi dogub lëndëm voilà nga xam ne nit ki day xëy nekk jullit balaa ngoon mu nekk yéefér balaa xëy nekkat yée jullit balaa xëy nekkat mooy noonu lay dem di jaay nag li nga xam ne mooy ngëm yàlla ci loo xamante ne nii ci poñeet moo xam ne mu taxaw mu néew ci wàllu àddina man mun a na alladhina amanu gaa yi nga xam ne dañoo gëm summa kafaru ginnaaw gi ñu daal di weddi summa amanu ginnaaw gi ñu ne waa yéey gëmati nañ summa kafaru ginnaaw gi ñu weddi summa zdadu kufra ñu mujjee nag gina nag day yokk ak weddi allahu liyaghfirahum borom bi nekkul di leen jéggal de façon yi wala liyahdiyahum sabila wala di leen gindi aw yoon wu leen di yóbbu ci mbaax ak àjjana di mu ko mu ne loolu du ko def wallahu ta'ala a'lam sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin